imaamu alxaafidu abu zakariya yaxya bnu sharaf annawawiyu dimashqiyu alshaaficiyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam fi lbaabi arraabi'i wa samaaniina ba'da al-mi'atayn baabu taxriimi matli al-ganiyyi bi haqqin talabahu saahibuhu walillaahi alhamdu wal minna kon buñ ñëwaatee fi ñu yemoon ci Riyaad bi walillaahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bii ñu génn jeexaloon nañ chapitre deux cent quatre-vingt-trois buntu ñaar téeméer ak juróom ñett fukk ak ñett doon wax baabu tahrimi ta'zim at-ta'zib bin-nar walillahi alhamdu wal minna xadis bi mujj woon gis moo doon xadis mille six cent dix mu ne woon wa an ibni Mas'ud radiyallahu anhu annahu qaala kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi safar fantalaqa li haajatihi fara'aynaa humratan ma'ahaa farxaan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 muy chapitre deux cent quatre-vingt-trois mu ne baabu buntu taxrimi xaraamal matl lil ghani matl mooy di taaw yi benn mbir di ko yokk euh, ba jamono def ko waree ngay ngay ngay langir waa ji loolu mooy matl waaw al matlu mooy loo xamante ne mooy mooy lu ma guddal waaw buñ ne bu araam ne mataltul xadiida amtuluha matlan mooy ida madattuha li tatuul kama qaala ibnul farisi rahimahullah mu ne mataltul xadiida mooy guddal naa weñ gi euh, tëgg bi ni muy def weñ gi di ko dóor ngir mu gën a gudd amtuluha mooy guddal naa ko matlan ak gudd ida madattuha lool mooy lan mooy bu ma ko guddalee li bu ma ko xëccee di xëccee di ko fexe muy muy étiré wu li tatula ngir mu gudd kon loolu mooy lan fii mooy taxiru mastuhiqa ada'uhu bi ghayri udhr voilà kama qala al al al azhuri mu ne mooy moom dana al matlu mooy al mudaafa mooy di jañante la nga war a def ba mu jotee ngay jañ bañ koo def waaw al imaam al na xajar bi muy tudd wax yi mu ne mooy yiixi mastuhiqa adaa'u li nga xam ne dafa yeeyi dañ koo war a jooxe bi ghayri udhrin waa ji yéexi ko bañ koo def te amul benn ngànt waaw loolu mooy lan fii nii matlul ghani mooy ki nga xamante ne nii dafa yoreel bor nit dafa yoreel benn det nit mu am lum ko faye am nay jamono am ko mais mu am ko mu ko yéexal di ko langiir waaw waxoon nañ fi mel noonu dinañ ci ñëw ci biir xadiis bi muy indi fii insha allah tere gu ñu tere loolu yaa ko tey heure fay ko jot na te man nga ko nga bañ koo fay waaw naan il va voir ñuy wax mu nekk fi di ma sonal di ma ko demander di ma laaj maa ngi moom lañu dina xam moo yu mel noonu mu ne lool xaram gu mu xaraam nit di def loolu yoreel nit dara ba nga ko mënee fay jot rawatina délai ba mu la waxoon jot na mu ñëw nga ne da nga am ngànt nga ñëw ba man ko sa yoon newu ci nga tay ko boo waxee say say xarit naan mën naa koo fay sax li mu koy fay mu ngi fii waaye duutu ko balam ko balam koo jot kii gisa xamagul xamaguma sax walla iyaadu billaah xaraam gu nekk ci jëf joojee tahrimu xaraamu mat li alxani dina ñëw nag ci biir xadiis bi idaafa boobu ban façon idaafa la waaw mooy est-ce que matlul xani yi mais dinañ ci ñëw mais nañ yem ci liñ wax ni bi xaqin ci xaq boo xam ne talabahu saaxibu mooy yow waa ji nga xam ne moo moom mbir mi moo la ko le ñëw di la ko laaj ah diw xanaa danga maa fàtte ah, diw wala mu ñëw ah man de euh, la ma la fi aaloon euh, bu dee jàppandi na nga ne ko jàppandiwul waaw te da ngay kàcc yaa ko tey am nga ko saa la laajee nga dawloo ko te am nga loo ko faye loolu xaram gu loolu xaram te xam nga ne lii ko waxal suñu société yu bari na ci ñoo xam ne ñii la ñu mel ñu ngi dëkk loo xam ne yonent bi alayhi salaam jam na wo ak nite kese nite ginnaaw loolu na loolu ndax ba nga soxlaa ah bëggoon nga ku la dimbali yow dimbali la nga war koo fay wala kàddu ga nga ko joxoon nga trahir lépp mu la koy laaj nga koy dawloo te am nga ko amul nga am te non si al imam indi fii ginnaaw lii ñaari aaya mu ne qaala allahu taala inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amaanati ilaa ahlihaa suuratu nisaa aaya cinquante-huit muy aaya boo xam ne romboon nañu gisoon ko fi yàgg na chapitre vingt cinq baabul amri bi adaatil bi adaa'il amaana waaw waaw chapitre ñaar fukk ak juróom buntu ba doon wax digle gu ñu digal ñuy jooxe ndénkaane yi ak kóolute yi dépôt yi yi nga xam ne dañ laa wóolu ñu confier la ko jox la ko ah bu delloo jotee dañ laa wóolu woon na fexe waaye bala taxoon ñu wóolu la dénk la bu ko restituer delloowaatee jotee nga delloowaate comme nañ la ko joxe woon bunt boobu aay bii la njëkkoon indi kon moo tax duñu ci taxaw taxaw yàgg inna allaha ne dëgg-dëgg allaha borom bi tabaraka wa taala ya'murukum mu ngi leen di digal muy amru ijaab digle la goo xam ne par force la du loo xam ne dañ koo sopp déedéet sopp fan jéggi na sopp par force am tu di delloo di jooxe al amaanaati mooy dépôt yi mooy confiance yi ñu am ci yéen kóolute yi ilaa ahliha ca ña nga xam ne ñoom la ñeew waaw bu ñu la dénkee wóolu la dénk la ay mbir bu restituer ko delloo ko ña ko moom jotee na ko def waaw dangaa ñëw gaa yi jël seen alal jox la ndax yow la wóolu ña la téyel na waaw nañu fexe ngalawaay ba saa bu ñu ñëwee ne la ah Adja Nogoy wala Alaaji waaw def délégation ci sutura njekk ñun de euh, lañu la fi dénkoon daaw jëkk muy quatre millions yële yële moom daal moo ñu taxoon a jóg ndax la taxoon ñu dénk la ko daa jot ñu daal koy jëfandikoo yow ci saase da war ngaa mën a jóg ne leen xaar leen ma ñëw bu dee ne ci kër gi ñu ko denc <laughs> wala bu dee ne da koo defoon foo xam ne ci banque ngir foo xam ne ngir mu gën a wóor nga ne leen ah kon de bu leen ma ko teeloon a wax ma waxoon sama banque bi ma jaar fa daal di woon koy jël xam naa nag comme que suba dimanche la tey la samedi. da ngeen may may bu altine ñu mu gën a dinaa ko bind dinaa ko bind mail léegi sax bu dee kuy liir ay mail la dinaa ko bind mail bàyyi ko ne ko kat ah sama banquier bi walla sama banquière bi sama conseiller bi wala sama conseillère bi ne ko ah somme telle de laay bëggoon a jot nu mu gën a gaawe lu mu ma wax rek dinaa leen ko capture d'écran yónni leen ko bu ma nee ah somme boobu foog ñu xaar quelques jours ngeen maa koo dajale ma wax leen bu nee tamit man ngaa ñëw ma wax leen loolu mooy ëpp nguur mais ngi ñëw gaa yi ñëw daldi di la ko laaj nga dugg ci biir génn jaasi <laughs> waaye yéen da ngeen maa yab wala génne goon di jaay ne yow ancien combattant nga woon <laughs> da ngeen maa yab ku ma dégg ti nga tudd ti ñëw fi di jaay walla yaazu billah loolu mooy saa yi xam nga ne yow innaka lasta bi wóor allahu akbar xam nga ne wóoroo kon inna allah yow yow jafe nga yow xam nga li nga doxale wuti na ak yàlla digle ko mu ngi leen di ordonné di leen digal ngeen delloo yi nga xam ne kóolute yi ñu leen dénk ki na ko ñeel waaw loolu nag du alal yi kese de waaw xam nga li borom mufassiruna yu bari dañ doon wax ci caabi kaaba gi la ne lañ doon wax loolu taxawoon nañ ci euh, waa banu abdi daar ñi ko yoroon Talha Usman ibn Talha waaye de toute façon euh, seen nettali boobu noonu ñuy nettali mu siiw lool waxoon naa la ne loolu dafa am problème bu rëy voilà parce que Usman ibn Talha moom moom euh, moom dafa dafa kii tuuboon na laata yonent bi alayhi salaatu salaam di euh, ubbi ci Makka tuuboon na ba dem gàddaay yi voilà mais bon en tout cas euh, yooyu tamit en tout cas bu siiw la waaye wax la joo xam ne euh, du siiw la wallahu taala alam waaye loolu <laughs> mooy li nga xamante ne mooy moom lay wax noonu ne kene ci moom moom moom la doon wax mooy Usmaan ibn Talha bi yeneen saa saam jëlee caabi Makka caabi Kaaba gi ci moom bi uyee Makka ba Seydina Ali radiyallahu anhu yeneen saa saam jëlal caabi Kaaba nga boole ko waa uh, Banu Haashim nga boole leen ko seen ñooy nàndal ujaaji Zamzam ba pare yoraale lool yeneen saa saam daal di koy delloo ne loolu ci la aay bi wàccoon comme que loo xam ne woon. Uh, seen maam Qusay da koo defoon ku nekk ci doomam yi mu am lu mu ci cërale ci wàllu lu jëm ci kaaba gi loolu comme que ñii lañ joxoon caaba ji ka caabi kaaba gi même bu dee ne lépp yore saa salaam borom bi tegaat na ko ci loxoom ñoom waa Quraysh ñu foogoon na am dara ñu mujj sax reconnaître lool euh, mooy loolu lu rafet la woon bu ko dog doxaat delloowaat leen ko mais loolu euh, du lool kese mais tamit du affaire u alal kese waaw. mooy buñ la wóoloo nit du wóolu la dénk la doomam ngir nga yaral ko ko jàngal ko ko xamal ko xam-xamu alquran xamal ko xam-xamu yeneen bi alayhi salaatu salaam ah na nga yëg ne aaya bi taxaw na sa kaw la inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha yow sëriñu daara bi aaya bi day wax ak yow waaw yow internat bi yow monsieur le professeur yow la monsieur le directeur bi yor centre de formation tel gis nga nit ñi ba ñuy ñëw di inscrir parce que yaa leen dig ne leen ah fii de formation tel nga école bi di def dina def ingénierie dina def walla nangam ak nangam en télécom communication yi côté journalisme lu nekk nit ñi wóolu la ñëw inscrire ngal la waay aaya bii day wax ak jow gis nga wóolu goog ñu la wóolu ba ñëw inscrire sa école bul dem ba ci biir ba am diplôme jot ñu def ci ay deux ans trois te yaa leen ne woon dox diplôme diplôme bi jóge ci école bi est reconnu par l'État alors que loolu la du dëgg walla iyaazu billaah xoolal haute trahison googu ñooñu ñëpp dépassé ay alal ndax ok luy cher la ñi nga xam ne amuñu woon ku leen fayal ñu laaj seen mbokk yu nekk Canada ñi nekk Johannesburg ñi nekk Paris ñi nekk feneen ku nekk mu laaj la am loo ko jàppale am koo xam ne moo ne ah yow loolu maa koy res yow moom sam jàng moom weer wu nekk mu yónnee xaalis bu bari di ko fayal ñee moom décarcassé ba war a am seen diplôme au final ñu waa ji lim leen doon wax yépp ay nari neen dara amu est ko yaakaar na ne delloo na kóolute yiñ amoon ci moom yi ñu ko dénkoon delloo na ko seen boroom mooy dëggu naa ñoom wallahi defu ko waaw waaw gone buñ la ko joxee gën nga yar ko bu ko delloo parent ba lu yées même nam meloon sax amoo droit di ko delloo wenoon waaw boo demee ba ci biir xam ne ah am na problème boo xam ne peut-être problème mu xel wala yu mel noonu nga waxtaan ci li jalo daab ak parent ne ko ah gone yi day fi nekk yëpp euh, d'habitude en général de ñaari at lañ doon def daanaka xaajal alxuraan wala ñu wàcce ko waaye ah diw de kii nañ ba sonn nag lu ne daal essayé nañu ko waaw méthode bu nekk waaye daal euh, gis nañ ñaam am ma sax weesuwu ko waaw wax ko mu leer nañ mu xam ne yow tee sérieux affaire yi voilà c'est ça ngeen xool solution bu ngeen def buy continuer mu continuer bu ak seen méthode même bu dee dina yi mais bàyyi noonu ñëw ba kii gëmloo yëpp ne fii mu ne trois ans ñoom ñëppay mokkal ñu ñëw trois ans ñu ñëw di làkki daadaa aloor que deux personnes gesee ci mokkal ci ci ci ci ci ci ci cinq cents voilà yaa gi ah <laughs> wala xam-xam ba nga xam ne moom nga waxoon ne moom nga leen di jàngal mbir mi du ñoom dañoo ñàkk a mën a jàng de yow yaa amul soit prof yu mat ndax da ngay kolkolaat ngir am loo lekk ci di di di yaxanal xaalis ngir di na am wala mu nekk loo xamante ni yow sa bopp yaa compétent wul yaa mënula jàngale xam nga ne yow lam tu addil amaana ila ahliha delloo woo ndénkaane waaw gañ la joxoon te seen borom loolu defoo ko rawatina nag yi nga xam ne mooy dañ la koo dénk comme ci wàllu alal wala loo xam nañ la koo dénk ni la téyel ñu bañ ñëwee nga ne fuuf wal iyaazu billah al imaamu léegi suñu lëkkaale mi bunt bi <laughs> nga ne ma waa loolu ak euh, tahrimu matlil ghani bi haqqin talabahu saahibu ñu ne la leer lëkkaale mu bunt bi mooy ñi lan la mooy borom bi dana digal ngeen delloo restituer delloo joxe dénkaane yi leen dénk ngeen delloo ko seen borom yow waa ji la lebal mais dénkaane la mayu de daf laa lebal mooy loo xam ne daf laa lebal ilaa ajal daf laa lebal ba diir bu diir bi jotee nga delloo ko mais yow ba ba ba ba loolu jotee delloo woo ko mu ñoom di nga ko la am tu'addul amaanaati moo tax mu ne bi bi haqqin talabahu saahibu boroom ñëw di la ko laaj nga koy langiir ko kii tay suba tay tay suba wala nga ne ko bon mu newu fi mooy ñénkaane gi nga ndénk bu ñëwee nga war koo joxe moo xam waa laaj la ko wala jamonoy joxe ko jot te nga am ko mu ngi ci yow ci yoon mu ngi ci joxe woo ko loolu dugg nga ci lii nga xam ne dafa xaram aaya bii day wone ne loolu kon dafa xaram nit lebal la jamono yi jox ko jox ko mu ñëw di la ko laaj nga koy dawloo loolu leer na ci aaya bi borom bi diglewul loolu contraire bi la digle te yaa ngi def lu wuteeg lu borom digle di def lu xaram lool alhamdulillah mu ne wa qaala taala fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu suuratul baqara la bu gudd boo xam ne euh, la doon wax ci lii la ci jël mooy li nga xam ne mooy li ko ci soxal mooy bam naan wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbuda fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbahu wala taktumu shahaadata wa man yaktumha fa innahu aathimun qalbahu wallaahu bimaa ta'maluuna aliim. ay yooyu la fekk mooy dernière page suuratul baqara borom bi am ay ndénkaane ay loo xam ne ay digle la ta ndénkaane bu ma neexee def. bu ma nee bu ma waaye si je je ne c'est pas ça du loolu léegi nag loolu la doon wax wa in kuntum ala safar bu ngeen nekkee ci tukki walam tajidu katiban trouvé ngeen parce que dafa doon ci la doon joxe mooy yaa ayyuhal ladina amanu mooy aaya bi ñëw ginnaaw aayatu dayni mooy yaa ayyuhal ladina amanu ida tadayantum bi daynin ila ajalin musamman faktubuhu mu ne yéen ñi gëm yàlla idaa bu ngeen contracté ay det bu ngeen lebalantee euh, ba benn diir bu ngeen tudd ah lii kañ nga ma koy kii ah jumaadal uulaa mu ngi nii di jeex léegi le quinze jumaada saaniya nga may fay loolu bu ngeen ko defee euh, loolu bu xewee ah na ngeen ko bind loolu nag euh, digleb nat bala mooy loo xam ne dañ ko euh, istihbab ak irshad di oriente ne ngir ngeen def ko ndax moo gën a wóor bind def moo gën a wóor bari na ñoo xamante ne seen problème yépp mooy lebale nañ ñu bari de te leer na leen ne lebal nañ ñi mais binduñ ci benn alors que bu ñu ko bindoon léeg-léeg bu doon ab SMS sax wala fu ñu ko bindoon ci këyit dinañ ko mën a capture d'écran yónni ko waa ji ngir fàttali ko loo xam ne da koy bind date ban lañ ko bind lañ laa la lebaloon somme bi mu ngi nii li ñaata la kii signé fii ka ko signé si ka nga lebal signé bind turam moom yow nga nga bind sa tur signé nga photo moom mu photo wala nga téye kayit gi moom mu am fu mu ko xam nga loolu dina gën a neex wala léeg-léeg dina tax wax ji du bari boo jëloon rek man nga ko envoyé ci whatsapp am euh, ne ko maa ngi lay fàttali lii mais am na ñoo xam ne mënuñu loolu ñoom buñ xasee lebal. ñoom mën mënuñoo topp ci waa ji naan ko fay ma am na xam noonu lañ mel wax naa la am na ñoo xam ne nag ñu mel noonu la ñuy seet <laughs> walla iyaazu billaah jàpp ni ñi ay maillon faible lañ ah waaye boo ko lewee ba saa du la ko mas a laaj man moom mooy c'est ko waa kon mooy yow li daa booy wax lu amul <laughs> yaa ko tey nga naan nan léegi nag loolu lay borom bi daal di woon digle ne woon nañ ko def ngir bañ ëllëg ay yàqu-yàqu di am ci diggante nit ñi ak jullit ñi. léegi nag muy wax loolu mooy xaal normal wa in kuntum safar bu ngeen newee ci tukki nag bu leen ne bon ci tukki lañ nekk kon nag garaawul non walam tajidu kaatiban mooy koo xam ne trouvé wu ngeen koo xam ne mooy bind def bi parce que temps yooyu bind dafa nekkoon kaanal kaanatil kitaaba aziza mooy bind dafa newoon loo xam ne du ku foo tourné fu nekk nit ñi mënoon a bind ko lii ah ah non non non fàttalikul Badar keroog waa Quraysh ñi nga xam ne julli ñi dañ leen a jàppoon yeneen tubaab saa saa ñu jàppoon leen prisonnier am na ñoo xam ne ni ñu leen doon libéré dañ leen doon wax ne képp ku jàngal ci doomu euh, lamsaar yi jullit ñi boo ci jàngalee temps yow loolu mooy sa liberté ba mu mën a bind mën a liir ndax loolu bariwul woon léegi kon nag bu dee trouvé wu ngeen koo xam ne ku mën a bind la ba bind det bi farihanun maqbuda mooy na nga joxe loo xam ne euh, mooy ab garant lay doon boo xam ne moom la ñuy téye ngir wane ne lii mooy lii wane ne ah euh, diw mi lii amoon na fi lii wëg nangam wala joxoon naa ko lii wëg lii loolu mooy jamono joo ne ngànt daa am fa in amina ba'dukum ba'da bu dee nag nekk mooy kóolu xam nga euh, safar mooy jamonoy euh, tukki jamonoy tiit la ak yoo surtout jamono yi nga xam ne daa bari woon ay razzia waaw razzia yi da doon takkarak takkar naa si loolu waaw ji takkar naas waaw moo tax nit ñi buñ doon tukki eh, dañ doon nekk ci xalaq mooy ci tiitaange goo xam ne yow leeru la ne di nga àgg fa nga jëm wala boo àggee booy ñibbi si di nga dellu waaw agresseurs yi ak tamit ñi nga xamante ne te àll bi wóorul woon waaw te da nga doon dox yu sori waaw ñoo xamante nii ray laa comme naanum ñeex lañuy ñuy yemale léeg-léeg boo dajee ñoom <laughs> waaw léegi nag mooy jamono jooju lu bari mooy dina tax yi ñu leen digaloon temps normal bu ngeen ko man léegi nag mu ne fa in amina ba'dukum ba'da mu ne bu dee ne nag wóolu ngeen ñenn ñi woolu nañ ñeneen ñi mooy jamono joo xam ne nag nekku ngeen yéen a ngi ci dëkk bi par exemple wala man man nga nekk ci dëkk bi am ñu la préoccupé ba du ngeen ko man yooyu yëpp day dugg ci ngànt yi mais bu dee ne yooyu yëpp nag dàqu na fal yu addi alladhi tumina amaanata ba pare ka nga xam ne moom lañ joxoon kóolu tëga di ko lebal bu demee ba man a fay dara xewul am na ko man na ko man na ko fay fàttewu ko te borooma ñu ñëw di ko laaj ah fal yu addi na jooxe alladi ki nga xam ne u timina amaanatam moom lu ñu ba joxoon ko la ko dénkoon yaa fi soxla woon ne cinq cent mille nga soxla waaw sa projet bi yaa ko waxoon ah man de usine bi damaa war a livrer tey suba la ma waxoon te nag xaalis bu matul loolu mooy sama commerce mooy sama lépp sama yëngu la waaw mooy li nga xam ne moom laa yëngu fan yii waaw te moom laa doon xaar sax wu projet la ñoonu ma woon dinañ ma livrer dinañu ma wax waaye nag dañ ma woo léegi ne ma suba lañ may jox mbir yi bu dee xaalis bi pare na ci yemb na bu yembul nag ñu bàyyi ko te loolu nag ah boo ma ci mënoon a jàppale bi ñu ma ko waxee ah nee nañ ma deux cent mil la waaw fexe naa dem ci diw àll na ma cent ma ñëwoon nag ci yow ngir rek bu doon cent yi man nga maa àll yeneen cent ba bu ko defee bu ma ko defee loolu bu ma ñëwee ba soqaleku suba bu ma demee bañ jox ma mbir yi mbir yi moom client yaa ngi taxaw moom waaw moom xam naa bu ma ko amee moom. ba jot marché bi mi moom semaine bu ñu ko defee lépp dinaa ko écouler te dinaa la mën a delloo sa xaalis yaa ko wax semaine waa ji ñëw wóoru la jël cent mille francs CFA jox la hein waa ji jël cinq cent mille francs jox la amoo dara loo def léegi mooy loolu la la borom bi wax nag wa in amina ba'dukum ba'da mooy jamonoy kóolute am na ba nga man ko waaw moo xew une semaine ya jot te mbir mi dox na ndax sa magasin yi gaa yaa ngi ko doon rang di rang di rang ba nga pare ba jeexal def say waa ji ñëw di ko laaj borom bi ne e fal yu addi alladhi tumina amaanata waa jooju ki nga xam ne moom lañu wóolu woon joxoon dénkoon kës ko ci suñu exemple bi cent mille francs yooyu na ko delloo wal yattaqillaha rabba na teeg borom xam ne boroomam a ngi koy surveiller de bés bu fi nee yoru ko alhamdulillah wala jàppandiwul wala mbir mi boo da xam nga affaire bi ni ma la waxoon sax noonu la demee waaye après dafa am ñoo xamante ne nii ay sàcc ñoo fi jaar kii sama kër gi nangam ak nangam sama coffre-fort yi nangam nangam alors que du dëgg na nga fal rabba waa na ragal yàlla de na teeg boroomam te ragal yàlla ci waxam yi muy wax ak waa ak li nga xam ne moom lay jëflanteeg ndax borom ba nga koy xool mu ngi koy surveiller mu ngi koy gis te dina nekk koo xam ne lépp lu mu fi wax lu dut noonu mook borom bi la koy digaaleen waaw waaw wala taktumu shahada te képp koo xamante ne nii amoon nga seede seede woon nga ne kii moo yoraloon kii comme mu ñëw waa ji di ko laaj xaalis bi sa waay bëgg koo dawloo bëgg ko ne non lool non yow non non yow da ngaa juuma non lebaloo ma woona ah. léegi yow képp koo xamante ne yow seede nga woon ndax keroog bi mu koy kii binduñu ko woon waaye am na koo xamante ne seede woon na ko fekk woon na mbir mi seede woon na ko fekkoon na ba nga koy leb kooku walla taktumu shahaada ak ñi mel noonu bu leen nëbbu mukk ak seede bu boobaa bu ngeen di seedeel waaji ngir mu jot àqam waaye bis bu dee waaji daa am lu mu la tuuf am lu mu la jox ngir bu ñu waxee ah, non man non non man j'étais là mais man man man xaw ma lu ngeen doon wax ah, parce que maa ngi foon mais bon comme da ngeen puusoon mais alors que yaa gën a kàcc yaa gën a dégg lépp xam nga lépp yaa ngi taxaw kii leen di leen xool parce que waaji daa am lu mu la di non non ah. mu ngi nii danaan waaji fekkoon na ko waa ah, fekkoon mu est-ce borom bi ne waman yaktumha képp koo xam ne am na seede bu mu am ci yooyee nëbbu fa innahu kooku dëgg-dëgg aasimun qalbo xolam xolu aji bakkaara ngoogee wallahu borom bi nag bima ta'maluna ci li ngeen di liggéey di ko jëf alim ku ko xamaakoon la dara nëbbu ko waaw lii lépp di wane moo suñu lëkkaale ak suñu bunt bi mooy xaram kon gu ñu xaram yow bu ñu amee amaana guñ la jox moo tax borom bi ne fal yu addil lazi tumina amaanata waaw waaw ki nga xamante ne dañ ko wóolu woon dénk ko ay mbir am luñ ko aaloon wala ñu dénk ko wala moom moo soxla woon ñu jox ko na ragal na teet yàlla te delloo seet ci boroomam xam ni nga xam ne moo ko de moo ko yombalaloon loolu ba mu nekkee ci problème mu am nan lay def ba problème am boobu mu génn ci boroom bi tegtal ko ci diw mu dem diw daal di koy yombalal lool jox ko kon nag na nga teet seet sa borom ci jëflante yi ngay jëflanteeg moom ba mu ñëwee di la laaj akam waaw kon loolu mooy xaraam lañ ciy dégge xaraam matlul ghani nga man ko war a fay waa ji am loo ko faye moo la koy laaj nga koy daw leer na kon ñaari aay yooyu la indi di ñëw al imam al hafiz benn hadith la fi indi ñëw insha allah ñu daal di koy gis hadiisu mawlaana Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa annaa bihi wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa maskanahu wa ma'waahu wallaahu ta'ala a'lam wa sallallaahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin subhaana rabbika rabbil 'izzati 'ammaa yasifuun wa salaamun ala al-mursaliin walhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin